baabu karaahati alxusumati fi almasjidi wa raf'i sawti fiihi wa nashdi daallati walbay'i washiraa'i walijaara wa nahwihaa min almu'aamalaat kon walillahi alhamdu walminna alimaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci kitaabul umuur almanhiyi anha ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ chapitre trois cent neuf babu nahyi anil busaaqi fil masjidi hadis bi mujj woon gis moo doon hadis mille six cent quatre-vingt-quinze mu ne woon waan anasin radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna hadhihi almasajida la tasluhu li shay'in min hadha albawli walqadar ma hiya li dikrillahi taala wa qiraati alquran aw kama qaala rasulullah tey ñu war a jël chapitre bi ci tegu ba léegi di wax ci euh, teggi ñi nga xam ne moo war ci jàkka yoo xam ne am nag lool nag opposé woo jaamaaroog li nga xam dañ ko cee tere te fii euh, comme mbir yi ñu tere la moom di chapitre trois cent dix ñetti téeméer ak fukk mu ne baabu bunt karaahati sib alxusumati di xuloo hmm? di xuloo di disputer di yëkkati seen kàddu diggante fil masjid ci jàkke ji waaw di xuloo di jàppante war a fa sawti ak yëkkati sa kàddu fii ci biir jàkke ji wa nashdi dalla ak di feet wala ñëw di yëgle loo xamante ni naan sama gëléem bi mel nii ak nii képp koo gis rek waaw man la diw maa ngi ko maa ngi dëkk bërëb sàngam waaw <laughs> wala nga ñëw di sopp di di di seet waaw waaw waaye kenn gisu fi saa gëléema waaw waaw waaye gëléem ko benn boos ba kenn gisu ko naagagaag <laughs> waaye tere bunt bi di wane sib guñu sib wal bay'i wa shiraa'i di jënd ak a jaay wal ijaara ak louer lépp loo xam ne daal ab ab transaction la boo xamante ne moom ngay di def wa nahwi ak yu mel noonu minal mu'amalat yi nga xam ne mooy yi nit ñi di doxlante seen diggante ci transaction yi mu ne lii lépp nag bunt bi dama koo samp ngir wan ne yii yëpp di ko def ci jàkka dañ koo tere daf koo nekk loo xam ne dañ koo si voilà léegi al imam kon nii la tudde bunt bi di wane li nga xam ne mooy eh, di xuloo ci jàkka ji gaa yoo xam ne bala ñoo mën a xuloo rek ñu daje ci jàkka ja buñ jullee ba pare daanaka bu ñuy sëlmal di tàmbale ba la ñoo tàbbaar ñu ngay ñu ngay ñu ngay ñu ngay ñu ngay xoolante di moytuwante comme des chiens de faïence <laughs> buñ ñeen nii bu ñuy sëlmal kii di attaquer moroom mi waaw wala groupe sàngam di attaquer groupe yeneen ci mu nekk ay clan ci mosquée bi waaye it ay gaa xam naa ay xarit lañ wala ay xame lañ ñoo ne bokk koñ bi de waaye ci xuloo lañ dëkk waaw bala ñu cee aar ñu nekk ci jàkka ji nag commencé nit di xuloo loolu sib gi nga xam ne moom lañ ko sib ak tamit di yëkkati sa kàddu ci kaw di wax waaw lool bokk na yor sa téléphone di wax waaw ah waaw waaw gaa yi yëpp di gestu gaa yi julli kenn xamul nga yuuxu yow daal seetlu woo waaye yow sa yoon newul ci ñeneen sa wet quoi <laughs> waaw waaw ne woon naa ko da ko yóbbu ah indiwu ko sa të të të të të të të lu xaral xool coupeel coupeel coupeel maa ngi koy woo léegi nii donc kii day décorer quoi après coupé kiiwaat téléphone bi woote waaw allo léeg-léeg nuyoo sax salaamaaleykum sax du kiiwaat waaw allo waaye wu sa waay yow dañu la ko affaire bi quoi waaye yow da ngay defoon waay waaye yow yóbbu ko léegi ah sinon da nga am problème ah waaye yow tout de suite laa wax ma je rappelle dans dix minutes aywa coupé <laughs> loolu dañ ko loolu la daan la loolu loolu lañ doon def nga daan <laughs> waaw <laughs> waaw waaw. wanas bi baal la waaye yëkkati sa kàddu sax même bu dee da ngay jàngal Qur'an wala da ngay def leneen tamit waaw ñeneen ñi di jaamu yàlla yeneen façon jaamu yàlla yow dangay ngay sikkar wala da leneen léegi nga war a déranger ñeneen ñi non loolu la ci la tamit nga war a wax ca kaw mel ni yow kese tey seul dans laa mosquée non <laughs> war a fay sawti <laughs> ak di yëkkati sa kàddu wanas bi baal la ci ak di fa seet loo xam ne lu la riir la wala nga ñëw naan ah, voilà. j'ai perdu moo nangam ak nangam voilà celui qui va qui voit voilà qu'il me au courant wal bay' wa shira te di jënd jaay waa saay loolu nag nga ñëw di ko fa def nga tax ko fa benn la waaw moo damay jaay bàyyi ba gaa julli ba pare nga jóg taxaw waaw waaw mbokk yi dañ doon jaay képp ku soxla euh, xabatu sawda rek wala li nga xam ne mooy euh, soccu yi nga xam ne ni mooy araak yeeg yooyu yépp moom am na fi waaw ñu ngi leen di xaar nag ci buntu jàkka ji loolu lool ci la parce que yaa ngi koy yëgle ci biir waaw washira yi <laughs> wala nga toog benn waay ngeen nekk nga ko waa ah, saay ngeen di wax ndànk même bu ngeen di wax ah mais saa gis naa la gis waaye yow saay mais oto yi yow yow sa oto yi démb am na boo romb quoi man boobu moom moom moom gis naa la nga mais boobu dafa jar non jarul ah, day dem ah day dem kay yaa léegi yow doo koy loo koy kiiwee quoi lu muy demee quoi. saa yi ne ah boobu dem douze millions la de lan douze millions non saa yi nag yow sa affaire daa tàng quoi non la nga koy wàññi. léegi ngeen nekk di waxaale noonu loolu yéen a koy def <laughs> naan en attendant imaam bi ñëw xaale ñu lijjanti fi ma lijjanti fi koppar kee naan ma lijjanti fi une bonne affaire. loolu la lay xool bay'i wa shira wal ijaara waaw waaye saa yow sa kii bi man de temps boo xam ne dama ko bëgg a utal benn kii waa benn atelier quoi. waaw ah, mais nag trouvé wu moom yow sa kii yi dafa disponible waaw loo koy luyee loolu lañ lay wax <laughs> wala yi jaara wanaw wi ak yu mel noonu yéen ñinal muamalaat yi kii yi nga xam ne mooy transaction yi <laughs> léegi al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah fii bon indiwu fi ay aaya ay hadith la fi indi cinq hadith la fi indi bon cinq hadith nag ñett yu njëkk yi insha dañ leen di euh, boole bon même mënoon nañ ci boole beneen bi mais boobu dañ koy bàyyi ba ca kanam quoi am na après waa ah, question gi mu yox après nañ bàyyi ba foofu kon mu ne al imaam al haafiz an-Nawawi hadith mille cent euh, mais fay est-ce xam nga ne <laughs> ay boo ko tuddee rek mu ne rës waaw tiital la nag taxuma taxul ma woo la nag <laughs> mooy ka xam nga ne kii xadiis yi mille huit cent quatre-vingt-seize la yem yu Riyaad yi xadiis yépp mille huit cent quatre-vingt-seize ñu ne ni mille six cent quatre-vingt-seize mooy lan deux cent xadiis pile moo ñu des xanaa six cent allah deux allah moo tax moo dese waaw walillahi alhamdu wal minna lool c'était juste pour euh, <laughs> attirer sa attention que ne li nga muñ moo ëpp des fuuf fuuf fuuf ah yow moom ëpp nga sax deux tiers ah yow li nga yóbbu moom deux tiers na kon zaadakallahu ilman wa hirsan ci waxu yonent bi alayhi salatu kon al imam mu commencé hadith bu njëkk bi an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man sami'a rajulan yanshudu daallatan fil masjidi falyaqul laa raddaha allahu alayka fa innal masaajida lam tubna li haadha rawaahu muslimun rahimahullahu ta'ala wa anhu radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa ra'aytum man yabii'u aw yabtaa'u fil masjidi faquluu laa arbaha allahu tijaaratak wa idaa ra'aytum man yanshudu daallatan faquluu laa raddaha allaahu alayk rawaahu tirmidiyu rahimahu allahu wa qaala hadiisun hasan wa an buraydata radiya allahu ta'aala anhu anna rajulan nashada fil masjidi daallatan faqaala man daa ilal jamalil ahmar faqaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa wajadat innamaa buniyatil masaajidu limaa buniyat lahu rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aala kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan mu daal di indil xadis bi nga xamante ne mooy xadis yi ñetti xadis yi njëkk wi xadis mu ne waa abi hurayrata mu ne mu ngi jële ci seydina mawlana abu hurayra hmm? euh, radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa annahu kaana moom sami'a dégg na rasulallah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu man sami'a képp kenn ci yéen sama saxaaba yi waaye mooy xeetam lépp ñëpp waaw képp kenn rek ci ñu li ñi koo xam ne dégg nga rajulan benn waay suru yansuru dallatan mu ñëw ci jàkka ji fil masjidi ñëw ci jàkka ji di fiy seet gëléemam gu réer waaw loolu nag en général dall en général gëléem lañ koy wax waaye boroom xam-xam yi dañ naan lool ci gëléem lañ koy wax mais en général dafa dem ak lépp loo xamante ne lu nit ki mën a léeral ci bàyyi ma yi waaye tamit waaw <laughs> waaw ñëw ci jàkka ji naan man de waa gaa yi waaw waa yéen am lay la <coughs> gisu ngeen saam xar waaw saa bëy yi saa kanaara yi kenn gisulee man de dañoo jékki rek ne mes ne menteñ mu ne képp ku yeen dégg muy wax loolee ci jàkka ji fal yaqul yéen képp kenn ci yéen ku ko dégg na wax lii na ko wax lii tontu ko ni ne ko laa raddaha allahu alay yal na la ko bu la yàlla yal na bu la ko yàlla delloo mais lu tax fa innal na ndax jàkkaay yàlla yi lam tubna li hada waaw moom dañ koo defarul tabaxuñu ko sampuñu ko fi ngir ñuy ñëw di fi seet lu gi waaw sa biir réere fële nga saa gëléem gi parce que daan ah gaa yi bon euh, xam ko comme que gaa yi moom ci jàkk ja lañuy ne xaaral ma dem publicité fa sama affaire bi réer waaw waaw xaaral rek man bu ma demee ma publicité ko foofee bu ko defee ci laa gën a amee public mu ne ku ko fi wax rek wax leen ko li mu ne rawaahu solo na xadiis bi muslimun al imaam abul xuseyn muslim ibn al xajjaaj beneen xadiis bi muy 1697 mu ne wa anhu mu ngi koy jëlee sayyidina abu hurayra bareegi radiyallahu anhu anna rasulallahi kene dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na idaa ra'aytum bés bu ngeen gisee man képp kenn bu ngeen gisee kenn yabi'u muy jaay aw yabtaa wala muy jënd waaw fil masjid ci jàkka ji ku ngeen gis muy jënd kay jënd ak kay jaay ñoom ñaar ñépp faqulu wax leen leen ne leen lii laa arbaha allahu tijaarati yow miy jaay yal na bu yàlla tonawul sa sa sa commerce bi yal na mu am barke kii jënd yow li nga jënd yal na mu ci yàlla def barke waaw waaw wa idaa ra'aytum bu ngeen séenée bu ngeen gisee man koo xam ne yan sudu doo la mu ngi réclamer di laaj loo xam ne da ko riir ñëw di ko publicité ci jàkka ñi naan waaye yooyu ndax kenn gisul li yóbbu wala boobu am na xaalis bu réer waaw ko yéen waa jàkka ji faqulu leen leen ko laa radda allahu alayka yal na bu ko yàlla delloo <laughs> mu ne rawaawu soloona hadis bi at-Tirmidhi al imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala mu ne hadis lii hadis la baax léegi al imaam daal di ciy teg xadis mille six cent quatre-vingt-dix-huit mu ne waan Buraydata mu ngi jëlee ci Seydina Buraydata ibn al-Husayb al aslami radiyallahu anhu di taalibi ci ren saa saa anna rajulan te ne benn waay nashada fil masjidi dalla dafa ñëw ci jàkka ji di fi seet lu réeram di ko publicité di ko di ko publicité wala di ko seet waaw da ko doon seet fa qaala mu ne man ana kan waaye daa ilal jamal al ahmar ana kan ci yéen moo ne moom moo gis sama gëléem gu xonq gi bay di ko yëgle. ah kan la waaye ci yéen fa qaala rasulullah dawal yàlla de saa salaam ne ko laa wajat yàlla na bu ko bu ko bu ko daj yàlla na bul trouver sa gëléem girée innama dëgg-dëgg buniyatil masaajidu dañoo tabax jàkke yi buniyat lahu li tax ñu tabax ko te du lii mu ne rawaawu soloo na ko muslim al imam abul husayn muslim ibnul hajjaaj yi rahimahullah léegi xadis bu njëkk muy xadis sayna abu hurayra bële mille six cent quatre danañu euh, euh, euh, rawahu muslim léegi laaj bu njëkk bi mooy est moom dong moo ka solo ñu ne imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal daal dina koy solo naka noonu al imaamu abu daawud ak tirmidhi ak ibnu maaja bi mufradatu muslim la mooy tafarrada bi muslim an al imaam muslim moo ko solo mais imaamul buxaari solowu ko Euh, waaye imaam Abu Dawud euh, imaam Ahmad seen sëriñ solo na ko tamit ak al imaam at-Tirmidhi ak Ibn Maaja al imaam Abul Husayn rahimahullah kitaabul masaajidi wa mawaadi'is salaa baabun nahyi an nashdi ad-daalla fil masjidi wa maa yaquluhu man sami'a an-naashid voilà mooy buntu bi wax mbiru jàkka yi ak bërëbu jullikaay yi buntu bi nga xam ne lenn suraax yi la def tere guñ tere di seet lu rëy ci jàkka ak ka nga xam ne moo dégg waaja lan nga koy todd mu ne haddathana Abu Tahir Ahmad ibn Amr mu ne nettali suñu sëriñ Abu Tahir di Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh al-Qurashi al-Umawi Abu Tahir al-Misri rahmatullah alayhi Qurashi mawlahum la gane àddina 170 génn àddina 250 qaala mu ne haddathana ibnu Wahb mu ne ki ñu nettal moo ibnu Wahb di Abdallah ibnu Wahb ibnu Muslim al-Qurashi al-Fihri mawlaahum al-Misri al-faqih Abu Muhammad gane àddina 125 génn àddina 197 waa càll la waa Misr an Haywata mu jël ko tamit Haywa moom Misri la mooy mu égyptien la Haywa ibnu Shurayh ibnu Safwan ibnu Malik ak Dibiyu Kindiyu rahimahullahu ta'ala ñi ne ko dakkanta la moroon Abu Zur'a am ñu ne noonu Abu Yazid la wallahu ta'ala alam génn àddina la 158 am na wuute rahmatullahi alayhi an Muhammad ibn Abdirrahman mi ngi la ko naan Muhammad ibn Abdirrahman ibn Nawfal ibn al-Aswad ibn Nawfal ibn Khuwaylid ibn Asad ibn Abd al-Uzza mbokk ñoom yaay Khadija la radiyallahu ta'ala anil jami' hmm? Ah rahmatan wasi'a muy Aswad al-Qurashi al-Asadi al-Madani génn àddina bon am na daam wuute am na ñu ne ah, ah, avant am nañu wax lu wuute loolu wallahu ta'ala a'lam an Abi Abdillah mu ci ku Abu Abdillah mawla Shaddad ibn al-Had bi Abu Abdillah Salim ibn Abdillah an-Nasri Abu Abdillah al-Madani rahimahullah as-Sadusi an-Nasri ad-Dawsi mawlaahum rahmatullahi alayhim suwoon ci Salim euh, euh, euh, le siiwo e woon rahimahullah génn àddina li nga xam ne mooy cent dix qaala imaam Muslim nen mooy mawla Shaddaad ibn al-Haad annahu sami'a Abaa Hurayrata mu ne moom ko dégg na Seydina Mawlaana Abuu Hurayrata al-Haafiz ad-Dawsi muy al-Haafiz al-Yamaani ad-Dawsi génn na la cinquante-neuf am na wuute radiyallahu anhu yaquul qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man sami'a rajulan yanshudu daallatan fil masjidi falyaquul laa raddaha Allahu alayhi fa inna al-masaajida lam tubna li haadaa kon nii la ko al-imaam Abul Husayn rahimahullah léegi samatu bi nag ndax Riyaad bi dane samet boobu imaamu Muslim ndax fii dane Abu Hurayra dane an eh, eh, eh, Euh, abi abdillah mawla shaddad ibn al-hadd dane annahu sami'a aba hurayra yaqul qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam sauf que riwayat dañu am annahu an abi hurayra radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul loolu imamu muslim wa ko juzur ne wa haddathani zuhair ibn harb ne hadith bi nettali na ma kon donc sama sëriñ bi nga xam ne mooy zuhair ibn harb bi mu jële ci moom lu ëpp mille hadith mooy zuhair ibn harb ibn shaddad al-bu khaysama an-nasa'i al Baghdadi yu gane àddina 160 génn na 232 rahimahullah qala haddathana al-Muqri mu ne ki ñu nett mooy al-Muqri di Abdallah ibn Yazid ibn Abdirrahman al-Qurashi ah, muy Abu Abdirrahman Abu Abdillah Abu Abdirrahman ah, al-Muqri rahimahullahu ta'ala al-Makki rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a gane addina cent vingt génn addina li nga xam ne mooy deux cent treize euh, sëriñu bokk na sëriñu gën a mag yu sëriñu Imaamul Buxaari yi gis nga deux cent treize la génn addina voilà te Imaamul cent quatre-vingt-quatorze la juddu voilà mais gis nga ni mu teme tàmbalee gaaw jële ci sëriñ bi rahmatullahi alayhi mu ne kon moom haddathana Azkok Zuhayr ibn Harb moom moo ko jële ci al-Mughri qaala al-Mughri mu ne haddathana Haywa gis sami'tu Abal Aswad di mu ne dégg naa Abal Aswad yi c'est la même personne boo xamante ne bu ko jaaw bul jàpp ne kii mu ne eh, beneen nit la yoo gis nañ ko sànq Muhammad ibn Abdurrahman ibn Nawfal hmm? yaqulu haddathani Abdullah mawla Shaddad yi yëpp lañ gis ci càllale bee dikk Haywa annahu sami'a Aba Hurayrata yaqul sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu ngi sami'tu dégg naa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam di wax lu mel nii léegi al imaamu al xaafidu Nawawi rahimahullahu ta'ala hadith mille six cent quatre-vingt-dix-sept bi mu ne wa anhu radiyallahu anhu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa ra'aytum man yabiyyu aw yabtaa'u fil masjid faquulu laa arbaha Allahu tijaaratakum mu ne hadith boobu rawaahu Tirmizi rahimahullahu ta'ala léegi nag mu des laaj bi nga xamante ne moom la es war a laaj mooy hmm, est-ce que al imaamu Abu Isa kese moom moo ko solo muy at-Tirmidhi hmm, ñu ne la hadith boobee hadith hmm, boobee al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad daal dina kaa solo waaw daal dina kaa solo rahmatan wasi'a waaye nag li mu gën a nirool que mooy xadiis bii nii imaamu ti parce imaam Ahmad yeneen mooy biñ jóge la doon la kii te ñoom xay wala jaar yiñ jóge mais bii nii imaam Tirmidhi euh, ak imaam ad-Daarimi sëriñam bi ñoom ñaar ñoo ko soloo wi ni voilà ñoom ñoo ko soloo idaa ra'aytumur man yabi'u aw yabta'u fil masjid kon ñu xool al imaamu Abul Husayn non non al imaamu Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi mu ngi ko di abwaabul buyu'i an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu nahyi anil bay'i fil masjid mu ne haddathana al-Hasan ibn Ali al-Khallal al-Hulwani mooy al-Hasan ibn Ali al-Khallal mooy al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad al-Hudhali abu Ali ñi ne abu Muhammad al-Makki al-Hulwani rahimahullah al-Khallal al-Makki abu Ali ñi ne abu Muhammad rahimahullah génn àddina deux cent quarante-deux qaala mu ne haddathana Arim mu ne ñu nettali mooy xam nga moom sëriñu imam Muslim tam al-Hasan ibn Ali mu ne haddathana Arim mooy Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi abu Nu'man al-Basri si woon ci Arim al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àddina deux cent 23 qaala mu ne haddathana Abdul Aziz ibn Muhammad nag ñu nettali mooy Abdul Aziz ibn Muhammad mooy ad-Darawardi Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ubayd ibn Abi Ubayd ad-Darawardi Abu Muhammad al-Madani rahimahullah génn àdduna 186 am na wuute rahmatullahi ala al-jami' ñoom ñi ñëpp ay kii lañu ay ñu dëgër lañu voilà rahmatullahi ala al-jami' qaala akhbarana Yazid ibn Khusayfa mu ne ki leen nettali mooy Yazid ibn Khusayfa di Yazid ibn Abdillah ibn Khusayfa ibn Abdillah ibn Yazid ibn Sa'id ibn Thumama al-Kindi al-Madani moom fiqala kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu dajuma ko an Muhammad ibn Abdirrahman ibn Thawban mu jële ci Muhammad ibn Abdirrahman ibn Thawban al-Qurashi al-Amiri mawla Abu Abdillah al-Madani moom itam si xolo waaye kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu it dajuma ko an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala idha ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu la arbaha allahu tijaratak wa idha ra'aytum man yanshudu fihi dallatan faqulu la radda allahu alayk hadithu abi hurayrata hadithun hasanun gharib moom imaamu Tirmidi imaam An-Nawawi wax nañ la yu bari gari bi du ci àgg waaw wa rawaahu ah Abu Daawud rawaahu Tirmidi wa qaala hadiisun hasan mais ñun riwaaya yi ñu am dafa am gari waxoon nañ la soit moom moo ci yem ci loolu wala nu sax yim ci yor àggul ci gari bi waaye loolu daanaka yiñ ci gis raar imaamu Tirmidi imaam An-Nawawi boole ci gari bu dee imaamu euh, Abu Iisa Tirmidi def na ko bon. après bon imam at-Tirmidhi nee na wal amalu ala hadha inda ba'd ahli al-ilm karihu al-bay'a wa shira' fi al-masjid wa huwa qawlu Ahmad wa Ishaq wa qad rakhasa fihi ba'd ahli al-ilm fi al-bay'i wa shira' fi al-masjid bi mu waxee ne hadith Abi Hurayra hadithun hasan gharib mu ne jëfe wal amal te lii nag hadith bi di wax moom di ko jëfe te lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim loolu lañ wax mooy dañoo sit ñuy jaay ak di jënd ci jàkka mu ne te loolu mooy waxu imam ahmad ak ishaq xarisam bi ibn rahawi mu ne am na nag ci boroom xam-xam yi leen ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañoo permettre euh, bon joxe permission que ñuy jënd ko jaay ci jàkka loolu dina ñëw ci masala yi insha allah euh, waaye kon noonu la ko al imam abu isa muhammad ibn isa ibn sawrata at-tirmidhi daal di solo léegi mu def hadith bi ci mujj muy hadith mille six cent mu ne waan buraydata radiyallahu anhu anna rajulan nashada fi masjidi dalla fa qaala man daa ila aljamali ahmar <laughs> waaw way mu yéen ana kan moo trouvé euh, gëléem bu xonk ba woo ne ne boroomam na ñëw jox ko ko kan la kan la ci yéen karen <laughs> salam ne ko laa wajat te yàlla na bu ko daj yàlla na bu ko trouvé laaj mu njëkk bi mooy isgal muslim kese la ne rawaaw muslim est-ce que moom dong ko solo ñu ne la sëriñam solo na ko te day gis riwaayu Ahmad indi ko ci ñaari bërëb na ko noon al imaam Ibnu al Qazwini al imaam Abul Husayn rahimahullahu ta'ala waaw ñaar la ci indi ginnaaw hadiis na Abu Hurayra bi moom la tagare kitaabul masaajid mawaaḍi'u salaat baabun nahyi an nashri masjid wa maa yaquluhu man sami'a an-naashid mu ne wa hajja wa haddathani Hajjaj ibn nañ ko gis mu ne te nettali na man dong Hajjaj ibn Sha'ir yi de Hajjaj ibn Yusuf dafay bokk ak kooku nag turu turu ak turu a waaye bokk <laughs> moom Saqafi yi ba Yusuf gouverneur bu garaaw ba du kii ah <laughs> non bokkul sax jamono ñi mais Hajjaj ibn Yu Hajjaj ibn Yusuf ibn al-Hajjaj as-Saqafi Abu Muhammad ibn Abi Yaqub al Baghdadi yu siiwoon ci ibnu sha'ir doomu la poète al-Baghdadi as-Saqafi al-Baghdadi ash-sha'ir génn àddina la deux cent cinquante-neuf qaala mu ne haddathana Abdurrazzaq mu nekk ñu nettali ma Abdurrazzaq di Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari mawla Umm al-Yamani Abu Bakr as-San'ani yu génn àddina cent vingt-six génn àddina deux cent onze rahimahullahu ta'ala qaala mu ne akhbarana as-Sawri mu nekk ñu xabaar mooy as-Sawri du Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq as-Sawri Abu Abdillah al-Kufi yu gane àddina 97 génn àddina 161 amirul mu'minin rahimahullahu ta'ala an Alqama ibn Marsad mu jëlee ci Alqama ibn Marsad di Alqama ibn Marsad Abul Harith al-Hadrami al-Kufi yu génn àddina la 120 rahmatullahi alayhi an Sulayman ibn Burayda mu jëlee ci Sulayman ibn Burayda ibn al-Husayb al-Aslami al-Marwazi moom juge la woon mooy frère Abdallah ibnu Burayda radiyallahu anhuma gane àddina ci xilaafu Seydina Omar la 15 génn àddina la 105 rahimahullahu ta'ala an abiihi mu jël ko ci baayam di Burayda ibnu al-Husayb ibnu Abdillah ibnu al-Haaris ibnu al-A'raj ibnu Sa'd ibnu Razaah ibn Adi ibn Sam ibn Mazin ibn al-Harith ibn Salaman ibn Aslam loolu moo tax ñu ci waa Aslam la bokk muy Abu Abdillah ñi ne Abu Sahl ñi ne Abu Sa'san ñi ne Abu al-Husayb al-Aslami al-Basri bokk saxaabu bu siiw la ci saxaaba Yonent bi alayhi salaam génnaat na 62 am na ñu ne la 63 wallahu ta'ala lam fële ca dëkk ba di Marwa rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu anna rajulan que ne benn waaye nasada daa nekk di di di seet fil masjid ci jàkka ji di yëgle eh, eh, fa qaala man daa ila al jabal al ahmar kan moo woote na gis na gëléem gu xongo gi ngir borom man koo ñëw récupérer fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la wajad innama buniyat al masajid lima la voilà <laughs> léegi mu tekkaat ci ginnaaw boobu beneen bi dana haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Absi al-Wasiti al-asl rahimahullah gane àddina cent cinquante-neuf génn àddina deux cent trente-cinq qala haddathana Waki' mu nekk ñett mooy Waki' di Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Ali ibn Furs ibn Jumjuma ibn Sufyan ibn Amr ibn al-Harith ibn Amr ibn Ubayd ibn Ruwaas Abu Sufyaan ar-Ruwaasiyu al-Kuufiyu al-Haafizu al-Asbahaaniyu an-Naysaabuuriyu al-A'war rahimahullah gane àddina 127 génn àddina 186 rahimahullahu ta'aala an Abi Sinaan mu jël ko naan Abu Sinaan di Sa'iid ibn Sinaan al-Barjamiyu ash-Shaybaaniyu Abu Sinaan la siiwal al-Kuufi ar-Raazi al-Asghar rahimahullahu ta'aala kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu dajuma ko léegi moom moo ko jële ah, moom mu jële ko ki nga xamante ne nii mooy eh, eh, moom Alqama ibn Marsad jële an Sulaymaan ibn Burayda gis nañ ko sa an abiihi gis nañ ko muy eh, Burayda ibn al anna rajulan anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lamma salla léegi riwaa imaam Ahmad bi dinañ wax ban julli la ban julli lañ julli woon rek waa ji aksi di laajte quoi mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne ci julli ba pare daa julli qaama rajulun fa qaal benn waay taxaw nee ne jóg taxaw ne man daa ila al-jabal al-ahmar fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam laa wajad innama buniyat al <laughs> alhamdulillah waaw imaam imaam Muslim te suuf teg ko te loolu la sëriñam bi indi imaam Ahmad rek mu tegaat ci suuf ne qaala haddasanaa Qutaybatu ibn Sa'iid moom ni Jamiil ibn Tariif ibn Abdillah Saqafi mawlaahum gane àddina 148 génn àddina 240 rahimahullahu ta'aala rahmatan waasi'atan qaala haddasanaa Jariir muy ibn Abdil Hamiid ibn Jariir ibn al-Qurt Abu Abdillah ad-Dabbi ar-Raazigi al-Kuufi gane àddina 110 génn àddina li nga xam ne mooy 188 léegi moom mu ne Jariir an Muhammad ibn Shayba mu jël ci Muhammad ibn Shayba ibn Nu'aama ad-Duba'i ad-Dabbi ad-Dabbi al-Kuufi rahmatullahi alayhi kañ la ganaar na kañ la ganaar na loolu dajuma ko an Alqamah ibn Marsad gis nañ ko sànq an Ibn Burayda gis nañ ko nabi radiyallahu anil jami' annahu qaala jaa'a arabiyyun ba'dama salla an-nabi sallallahu alayhi sallam al-fajr salaat al-fajr voilà fii wax mu ne jaa dikk la te xam nañ ne kon waa ji benn kaw kaw <laughs> mu ne jaa a dikk na benn kaw kaw ba'dama ba'dama ba gannaaw ba ne salla li julli annabi yonent saa salaam salaatal fajri julli fajar waaw moo tax loolu dañ koy woo mooy julli ci suba gi ñuy wax naan bi mooy bi ñuy wax ci kaw waxoon naa la gaa yi fi nekk moom di mel ni mbir yi ab mbir la moo xam ne dafa kii voilà fajar mooy ñaari rakka yooyu nga xam ne moom la yonent saa salaam ne moom moo gën li àddina yi ci biir te loolu mooy sunna bi que ni julli suba kenn du ko wax fajar loolu wax yi loolu loolu mooy waxi la dégg nga fii te mooy ñaar yépp dañu koy woowe salaatul fajr farata bi dañ koy woowe salaatul fajr comme ni ñuy woowe ñaari sunna yu njëkk yi ngay wax ci suuf bu dee góor la salaatul fajr waaw kon nag nekk fi jàpp yooyu jàpp na yow yaa ngi jàpp ci dara jàppoo ci dara voilà mu ngi nii mu ne benn kaw kaw daa jóge ne ginnaaw bi yeneen saa sam jullee salaatul fajr te loolu mooy farata bi lay wax fa adxala ra'sahu min baabil masjid <laughs> mooy kon waaye da xam ne ci biti la jóge bokkul woon sax jàkka <laughs> mu daal di dugal boppam ci bopp bu buntu jàkka ji waaw mooy mu yërnu rek fa zakara après bi misle hadis yi ma mu tudd comme hadis yi romb waaw mooy lan mooy waa ji daa dugal ne man daa ilal jabalil ahmar xoolal imaamu ahmad moom ni mu ko solowee léegi léegi bu ko defee mbir yi daal di daal di alaa daawame mu ne kon al imaamu ahmad <laughs> waaw mu ne mu ne mu ne haddathana musnadul ansaar hadithu Burayda al-Aslami radiyallahu anhu mu ne haddathana Abdullah ibn al-Walid wa Mu'ammal mu ne jëlee na ko ci ñaari sëriñ bi Abdallah ibn eh, Abdallah ibn al-Walid muy al-Adani eh, Abdallah ibn al-Walid ibn Maymun ibn Abdillah al-Qurashi al-Umawi mawla Abu Muhammad al-Makki si woon ci al-Adani rahimahullahu ta'ala kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu dajuma ko wa Mu'ammal Mu'ammal ibn Isma'il al-Qurashi al-Adawi ba Adani de kii Adawi Adawi la nooy mawlaahum la Abu Abdurrahman al-Basri wa al-Makki rahimahullahu ta'ala am ñu ne noo Bakri la wallahu taala alam génn àddina la deux cent six sëriñ imam ahmad rahmatullah ala aljami qaala mu ne sama ñaari sëriñ ñi nee nañ hadathana Sufyaan ki leen netama Sufyaan tamo ibn Sa'iid mi ngi gisoon fe as-Sawri an Alqama ibn Marsan gis nañ ngisaan Sulaymaan ibn Buraan Sulaymaan ibn Burayda gis nañ anna arabiyan qaama fil masjidi qaala fil masjidi man daa lil ahmar ba'da al fajr ginnaaw jullee fajar benn kaw kaw daa ana kan mooy woote jëmee ki gëléem gu gu xonq gi ne gis na ko ngir borom récupéré ko ginnaaw bi jullee fajar fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa wajadtahu laa wajadtahu laa wajadtahu buniyat hadhihi al wa qaala mu amal hadhihi al-masajid lima buniyat la yore saa saa bii ko ñetti yoon di kaw kaw bu ginnaaw bi jullee fajama yoneen saa saam ne laa wajatahu yal na bu ko daj laa wajatahu yal na bul daj sa gëléem gi yal laa wajatahu yal na bul trouvé sa gëléem gi innamaa buniyat dëgg dëgg dañoo tabax haadil buyut kër yii néeg yii mu mu ne mu amal nag ci moom haadihil masaajid jàkke yi dañ leen a tabax limaa ngir li tax ñu tabax leen te loolu mooy la mooy lañ gisoon ci hadiis Seydina Anas bee ñu génnoon waaw mooy bi ñu génnoon bii weesu chapitre mille six cent non chapitre trois cent neuf hadis mille six cent quatre-vingt-quinze bi mu naan yonent saa saam bi kaw kaw bi mbéewalee tuur ndox ci jàkka ji yonent ma lay saa saam da ko wool ne inna hadhihi al masajid la tasluhu li shay'in min hadha al bawl wala al qadar innama hiya li dhikri llahi ta'ala wa qira'ati al qur'an yani wa salat wa qira'ati al qur'an waaw kon loolu noonu mooy loolu lañ ko bindee looloo tax ñu tabax jàkka yi taxawal leen mais pas ngir ñëw di fi seet di fi chercher loo xam ne dana la mes dana mes na muy nemeen kon ñetti xadiis yaa gi wa lillahi alhamdu wal minna